خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر mbokki jullit yi di leen nuyu te di leen sant bëgg ci daje bi xam ne ngir yàlla ak yonent bi rek ko waral ci weer wu tedd wi ci bis bu mag bi weer wi di weeru koor gën ci weeri at mi ko ñaar yi ci gën a màgg ci weer mooy bii ci lañ wàcc alquran ci la leylatul qadr nekk suñu borom teg ci jullit ñi ay warugar warugar yu diis war diis ci xoli jullit ñi ngir xam gu ñu ko xam na mu toll ak li ci nekk fi mu amee solo weer woo xam ne suñu borom daf ko tànnal xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa bokk ci mboolem ngëneel yi tax ñépp ñee leen ci képp ku bokk woon ci ummatu muhammadin sallallahu alayhi muhammad ba ay yeneen sax dingee joo am yooyu ngëneel weer boo xam ne ci lañ wàcc alquran mu jóge ci xasratul quds ba ñëw ci asamaan si mujj si ngay njëkk a jot boo dee dem toog fa di wàcc nag par ay aaya di tontu ay laaj di leeralal yonent bi kanamam di ko xalaat loo yonent yi wéy di ko gàgganti ci lu ko lënt muy kon weer wu ama am solo ci biir weer wi am guddi goo xam ne suñ boroom nee na moo gën junni weer li gën a lëng ci waxi boroom xam-xam yi moo di guddi gii jaamu goo ci jaamu moo gën fanweeri junni jaamu ñu mel ni moom ci beneen guddi ndax bu gënee junni weer te weer wu ci nekk di fanweeri bis muy fanweeri julli kon ñaari rakka yooy julli ci laylatul qadar moo gën fanweeri junni ñaari rakka yooy julli ci beneen bu dul laylatul qadar xam ne kon doomu aadama bi ci dundam mu dundal ci benn yoon guddik laylatul qadar mën na koo xettali ëllëg mën na koo joxit maqaam bu ma gën a kawe dundal guddi nag li ci gën a am solo moo di xolu ki koy dundal xol bi ci la yéene ji aju yéene ji bu fekkee ne yaa ngi dangay ngay julli da ngay jàng alquran da ngay zikkar wala da waxtaane yàlla wala lu mu ci mën a doon nga am yéene sellal ko ngir jëmmi suñu borom tabaraka wa taala rek te loolu rek tax gannaaw loolu nga teewlu ko teewlu gu mat sëkk nga ci sa xol diisuk santaane suñ boroom ak jaamu ko amaana bi ci nekk maanaam li ñuy wax responsabilité ndax bi alquran ne inna aradna lamanata ala alsamawati wal ardi wal jibali fa an yaxmilnaha wa minha wa al insanu innahu kana zaluman jahula itam amaanatu diini bi ko suñ boroom yëkkatee daf ko joxar bi asamaan yi juróom-ñaar ñu xool diisaay bi ak rëyaay bi ak màggaay gi xeeb seen kàttanu mën koo def ngir buñ ko nangoo bu ëllëgee suñ borom laaj leen la ci war na ngeen ko defe ndax taxaw ngeen ci xàqi amaana bi gën jaamati taxaw jox ko xàqam wala déet ñu ragal loola daw ñu won ko suuf si mu daw montagne yi gën a dëgër gën a rëy gën a gudd daw doomu aadama rekk tàllal ñaari loxoom ne mën naa ko suñu borom teg ci ne innahu kaana zaluuman jahuulan tooñ kat la maanaam ku mën a tooñ boppam la ndax indi lu na boppam du rëy loo xam ne nee na àttan na ko ba engagé ci te ëllëg daañu ko ko laaj te leer ne mënu ko ku réere la it diisaayu mbiru suñu boroom kon nag bi nga xamee ne guddi gi nga xam ne moo gën a màgg junni weer junni weer ci weer yoo xam ne lelatul qadar nekku ca dundal ko am na solo mën naa xet du nekk ndax taxaw naa fi la rek te sellal ko ngir yàlla tax dana far bàkkaar yu ndaw yépp dañu nag bàkkaar yu mag moom tuub rek koy far tuub xam ngeen ay chartam waxtaane nañ ko ay yoon ba tey ulamaaw yi ànduñu ci na rek bàkkaar bu mag tuub rek koy moo ko mën a far dañu am na ay jëf yu mën a far bàkkaar yu mag ak yu ndaw lu bàkkaar mën a demee rek am na jëf yu ko mën a far kon bu fekkent nag am na jëf yu mën a far bàkkaar yu mag ci jamono ju dul weeru koor ci jamono judul laylatul qadr kon rawatina ci biir weeru koor rawatina it ci biir ci laylatul qadr kon nga xam ne kon taxawoo guddi googu lu ama am solo la ñaar rakka ñoo julli mu mel ne mu gën fanweeri junni yeneen ñaar rakka yuy julli si yeneen waxtu kon boo ko xamee danga nga sawar ci taxaw moo wax nag ne moo xam da ngay julli wala dangay ngay jàng alquran wala da ngay toog di déglu waxtaanu yàlla ak yonent bi wala da ngay sikkar loo ci di def rek dundal guddi la mu ne dundal guddi kon ni mu gënantee mu ngi aju ci xoli ñi koy dundal seen sellalu bu yéene seenu dogu weer wi nga xam ne nag mooy tax dundal laylatul qadar yomb mooy nga jox weer wi xàqam weer wi di gan goo xam ne gan gu màgg la du jóge fa boroom du gan gu nekk mel na ne moom gan gi sa xaq yooyu nga xam ne moo teg woon ci sa loos ci sa digganteeg gan gi te ëllëg day da taxaw ci kanamu yàlla weer wi te mooy gan googu di la kalaameeg yàlla kalaame bu baax wala beneen ci kaw ci kaw na nga jëflanteeg moom rek bu fekkente ne weer wi ñëw na ngay woor ñàkk lekk ñàkk naan ñàkk a def lu la neex lépp tax ngay won gam gi ne yow man de yàkkam si naa nga dem dana mel ne kon nganam neexu la xamuloo dana la ko seddal ëllëg wala déet nga dem ba gan gi bëgg a jeex bëgg a tàggoo nga sawar ci mu dem lool bëgg ci loolu itam bokk na ci wàññi teggin yi war sa digganteeg moom ndax bëgguloo ëllëg bu seedeel la ko boo ñëwee ci lilatul xadar nag nga xam ne weer wi li ci ëpp dem na mu leer la ne li ñu santaani woon ci weer wi lépp mënuloo ko defuloo lépp muy guddi goo xam ne kon mën nga cee góorgóorlu jéem a dabaatal li weesu woon li nga ci sàgganoon ci ñàkk ko jox xàqam ak fàtte ko ak ñàkk a sàmm sa cër yépp ndax sàmm cër yi ba cër yëpp sell mooy yokk yoolu jaamu yàlla mooy yombalit yéene ju yàlla nangu jëmm ji nga xam ne muy weeru koor muy lu dul weeru koor sàmm na bëtam ba du xool lu xaraam sàmm ay noppam bañ a déglu lu xaraam téye tànkam bañ a dem ci bërëb boo xam ne lu xaraam a fa nekk naka noonu ciram yépp jëmm jooju nga xam ne kon ci biir koor gi ba koor gi jeex balaa laylatul qadr ñëw xolam day set wecc ndax cër yooyu ñooy bunti xol cër bu ci nekk la nga ca jëfandikoo jëfandiku ba muy lu baax muy lu bon day jaar ci bunt boobu wuti sa xol ba àgg ci bu demee def benn tâche maanaam benn benn tomb bu ñuul ci xol bi nu tomb yi gën a bare rek nit ki jaamu yàlla gën koy jafe déggu waar gën koy jafe fàttaliku dee gën koy jafe bëgg yàlla gën koy jafe jàng alxuraan ci lu gën koy jafe lu mu gën a sàmme nag cëram yooyu ba mu sell xolam gën a sell yërmande yàlla gën koy jege gën a leeral xolam gën ko xiir ci lu baax gën koy fàttali dee fàttaliku dee bokk na ci li ñuy màndargaale nit ku texe ndax jëmm ju ne xam na ne dana dee waaye ñu gën a bari ci nit ñi duñ ko def ci seen xel mukk dafa mel na buñ ne leen woon da ngeen di dund ba fawwat du ngeen dee mukk kon dee gi daf leen di sori ci seen xel dafay sori lool ba mel ne lu dul ñëw ñu koy gën a fàttaliku day dem ba bis bu nekk xelam dem ci fu mu toll lu mu bëgg a jëf xelam dem ci dee mu seet ndax lii muy jëf bëgg na dee fekk ko ci wala déet ndax fii mu jëm bëgg na dee fekk ko fa wala déet ndax baat yi muy wax bëgg na muy mujjanteelu waxam ci àdduna walla déet kooku la yërmande yàlla labal ndax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadisul qudsi ne maanaam suñu boroom mooy wax tabaraka wa taala nee na sama jaam bi lépp lu mu def ci lu baax ngir bëgg maa jege ngir bëgg sama yërmande yooya la ca gën mooy def li ma ko sant li ma ko li ma farataal ci moom waaye nag du dañ gannaaw ba mu defee yi ñu farataal ci moom ba noppi di nattale lu baax liñ tuddee nawaafilul xayri mooy jëpp jëf joo xam ne du farata kooru ngàtt ngo naa file ci jamono bu mu mën a doon wax lu baax def lu baax dimbale mbokkum jullit sarxe aaye kuy def lu bon waaraate mooy tondiku rambaaj ak jëw ak yàq yooyu yëpp waa nawaafil xayri ak makaarimul axlaaq nee na yooyu yëpp li ci gën bu fekkente ne mooy li ma farataal ci moom bu ko defee ba noppi du dañ di baril yooyu di baril yooyu ba ma sopp ko bu ma ko soppee man yàlla damay mujj nekk bëtam ya muy xoole di noppam ya muy déggee di loxoom ya muy jëfe di tànkam ya muy doxe bu ma ñaanee ma may ko bu ma jéggaloo ma jéggal ko bu nit ki àggee foofu mooy ki am yërmande yàlla yërmande yàlla mooy xëcc ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla fu muy gën a bare muy gën a yombe nit xanaa ci sàmm ay cëram ndax am na ay jëmm yu nekk ci kaw suuf si yoo xam ne bunt yërmande yàlla lañu waaye ñooñu sax jëf yi nit ki ci ay cëram dana tax leer yooyu di ko dàkku ba nam ca mën a waroon a jëriñoo du ko ca mën a jariñoo la mu war a def ba jëriñu ca du ko def fekk am na lu ko tere ndax cër yi cër bu nekk dafa am ni ma waxee ne bunt la bu ubbi ko ci xol ra li ci gën a raw moo di li nit ki def ci biiram nit ki bu lekkee lu lewul ba tib boobu rees deret ju ca soqikoo ko yaram wu ca soqi ko dafa koy jooy fu mu toll bu ñaanee mu ne yàlla bu yàlla nangu ñaan gi bu duggee ci jàkka mu di ko rëbb bu toogee ñu baax mu di ko rëbb ba ba loolee dañ ci moom yooyu yépp nag di ay melo yoo xam ne day gën a wowal xol di wowal xol ba àgg ci dara duutu ko mën a waar moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne min annaasi man yamut nisfuhu wala yanzajru nisfuhu al-axar am na ci nit ñi ñoo xam ne bu seen genn wàll dee woon ba dee ba dara dundatu ci genn wàll googu it du tax genn wàll nga ca des mukk jajju wala mu tiit wala mu dellu gannaaw ñooñu ñooy ñi nga xam ne làpp nañu ci lu bon lépp lu koy indi ay benn benn mooy bari ba nekk taw taw lu mu bari bari ay benn benn ndox rek la naka noonu bàkkaar lu mu rëy rëy rëy ay benn benn bàkkaar yi am bis bu ne jamono ju ne saasu su ne cër bu ne li ko def ba mu àgg ci rëynu rëynu mu kalaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuna rëynu nag moo waral xatmul qalbi xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim xishawatu wa lahum azabun azim xol bu ñu kaste mel ne yaj boo xam ne amul bunt kenn yettu ko kenn mënu caa sotti ndox mu dugg mooy reynul xal bi mooy xol bu xomaag ba dee xol dana wopp dana dee gannaaw nag doomu aadama bi li muy jëf lépp day jeexit ci xolam li gën ci jëf ci jaamu yàlla mooy li koy fàttali boroomam li yées ci mooy mooy gi koy fàttaloo yàlla li nga xam ne boo ci nekkee dutu fàttali ko yàlla mukk koy fàtte te nasullaha fa nasiyahum suñu borom gaa ñi nga xam ne way texee di lañu yowmal xiyaamee daf bu ñu leen sànnee ca mbugal ma daf naan dañoo fàtte woon yàlla ci àdduna yàlla fàtte leen ci àllaaxira fàtteeg yàlla nag yàlla du fàtte moom waaye dafa dafay jëflante ak ñoom ne jëfi ko fàtte maanaam ku la fàtte mooy ko la bàyyi du la xalaat la nga nekk mu diw tiis du la geestu du la seetlu du la dimbali itam ah gannaaw nag cër yi ñooy sabab yooyu yëpp noonu itam la cër yi sababe ak texe goo xam ne tax cër bu nekk ak jëfam ni jëf yi bare noonu lañu ñu ay pay jenn jëf bokkul ak moroomam ak pay Seydina Omar nee na bokk na ci bàkkaar yi bàkkaar boo xam ne sonn ngir dugal sa njaboot rek ko mën a far nga xam ne kon yeneen jëf mënu koo far am na ci bàkkaar yi bakkaar boo xam ne dimbali sa mbokk jullit rek moo ko mën a far leneen mënu koo far am na ci bàkkaar yi bàkkaar boo xam ne saxoom njàpp rek moo koy far waaye leneen du ko far naka noonu itam ci martaba yi martaba bu nekk ak jëf da koy joxe jëf moom nam gën a sell la gën dañu wax ne benn pepp zarra ci jëfi ku ragal yàlla buñ ko peesee moo ëpp doole ay angaari angaari angaar ci koo xam ne ragalalul boromam ni kooku ragal yàlla itam ay xeet la ragal gi gën a indi mucc mooy ragal gi lay wattandiku loo li ñu tere ndax wattandiku lu ñu tere moo gën moo ëpp doole def li ñu digle ndax def li ñu digle naafeq bi mën na ko borom gëm gu doyadi gi mën na ko ki gëm dëgg it mën na ko waaye wattandiku li ñu tere moom ki gëm dëgg rek ko mën loolu moo tax wattandiku li ñu tere moo ëpp doole fuuf jëf li ñu digle jëf nag gannaaw day nàmm xol ba mu set te li ci gën a mën a nàmm xol mooy lii gën a fàttali yàlla te mooy zikrullahi tudd yàlla xoo njàpp ak tudd yàlla bokk na ci yi nga xam ne mooy gën a setal xol te jëf yépp amul dara lu muy jeexital ci doomu aadama lu dul ci xol bi rek xol bi bu setee ba set ba ba nga xam ne lu bon ne wutu ci jëmm ji cëram yépp day dal di set nekk ko yàlla teral malaayika yi di ko ñaanal fu ñu toll inna a qaalu rabbuna allah summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaaikatu allaa taxaafu wala a bu tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuuaduna ci istiqaama jaam dana ci àgg foo xam ne malaayika yi dañuy wàcc ci moom di dugal ci seen xol ñàkk a tiit bu keroog bisu tiit ba ñëwee di ci dugal ñàkk a njàq ñàkk a jàq njàqare bis bi nga xam ne ci la njàqare tere te mucc ci njàqare jafe di leen bëggal itam ci àjjana ji nga xam ne mu ngi seen kanam te fuñ mën a jaari duñ ko mooy mukk fekkente ne yàlla dafa indi doomu aadama ci àdduna mu ñëw fi mel ne kuy jàng te war a tari ëllëg bu ëllëgee daañu seet léppam seet gi ñuy seet léppam bu ko tiitalee fii ba tiital ko ba muy wattandiku yu bari bu ëllëgee du am lu muy tiit bu dee xisaab boppam di geesu gannaawam di seet li mu def ci lu jub ak li mu di ko xeeb di seet li mu jëf ci lu jubul mu di ko naqarlu ak di ko jéem a dabaatal bu keroogee kenn du ko xisaab ba am jëmm yoo xam ne am na xadis yu ñu ñett li ne bu keroogee li bis pinc bi di tiis tiis tiis bu seen bàmmeel xaree ba ñu génn ba taxaw dañuy sax ñaari laaf naaw tiim siraat ba dugg seen kër ci àjjana yal nañ ci yàlla boole naka noonu boroom xolu diine boroom xolu diine mooy kan mooy ki nga xam ne fu mu toll day faral diine bu gisee jullit nitu diine ak keneen ku dul diine ñu séq dara bu dee dañuy jaamaar loo mu dal di faral këy nitu diine ndax diine ja nit di ko tooñ mu xam ne jaam lot na ci bàyyi tooñ mu xam ne kii ko tooñ jaamukatu yàlla la mu baal ko ngir jaamu gi muy jaamu yàlla dana bokk ak moom jaamu yàlla ga yonent yàlla Muusa alayhi salaam bu ko su borom nee loo ma mas a defal mu tudd mboolem xeeti jaamu yàlla yi mu daan def yépp bu ci nekk mu ne ko du loolu loolu sa bopp rek nga ko defal defaloo ma ko ba mu jaaxle ne ko kon man lu ma la mën a defal mu ne ko nga seet nga yaakaar ne bëgg naa ko rek nga bëgg ko nga bëgg ko ngir man loolu nga ma defal nga xam ne kon loolu moo ëpp doole jaamu yàlla yu bari ni ñu toog itam di waxtaane yàlla nee ñu moo ëpp doole julli téeméeri rakka ndax fa dakri na fa ati zikra fa inna zikra tan fa ul muminina ñi nga xam ne gëm nañu dëgg dëgg am gi yàlla ak amul bis penc ba ak yónni gi mu yónni yonent yi gëm fukk yooyu ñu lim yépp gëm googu ñu gëm loolu waxtu wu ñooñu waxtu wu ñu déggee ak waar dana leen dugg te daañu fa jóge mu def ci seen xol te dana tax lum dana am lu mu leen tax a bàyyi ak lu mu leen tax a def te daawuñu ko def gannaaw nag danu ne ñoo ngi toog jataay boo xam ne li ñu fi dajale mooy màggu guddi gi ci biir màggu weer weeru gën ci weer yi guddi gi gën ci guddi yi daje ci suñ boroom xéewale ko nu mën cee balu li nga xam ne sàggan nan ko ci koor gi ci ñàkk koo jox teggin yi ci war ak xàq ji ci war ak wattu ci sunu cër yépp wattu gi ci war te weer wi laaj ko ngir tedd tedd nga ji ko yàlla teral kon ci guddi gii la nit ki war a góor góorloo ngir ñu baal ko yooyu yépp jan kooram ba mu bokk ci koor yi ñu gën a nangu yi gën a mag mu fexe itam ba fàggu ci loo xam ne dafay far li mu weesu lépp ci ay bàkkaar am ci njëgal goo xam ne li mu jëm lépp dañ ko ko ciy baal ba moom fi jóge yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na min ramadan ila ramadanin kafaratun li zunubi li tàmbalee ci weeru koor ba ci weneenu koor masalan boo weeru koor bi boo ko wooree góor góorlu ci li nga man li nga fi tooñ lépp ba beneen weer koor di ñëw koor gi ñëw dana far li ci diggante bi moom it boo fa jógee ba ba ngay àggat ci geneen koor koor googee dana far la nekk diggante ma ak koor ga nga weesu woon loolu lépp li koy maye mooy di delloo ci sa xel ci sa ëllëg di delloo sa xel ci sa ëllëg di fàttaliku li nga weesu li nga ci tooñ li nga ci sàggan li nga ci waroon a def te defuloo ko ni nga ci waroon a mel ndax suñu borom bi mu sàkkee nit teg ko amaanatu diin daf koo xamal ne amal naa la li ñuy wax itte akuk dogu akuk bëgg ak góor góorgóorlu yooyu yëpp mu yombalal ko ko li gën a bari nag ci liy jëriñ jaam bi suñ boroom di ko jaay lim koy jënde alquran nee na inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul suñ boroom jënd na ci jullit ñi seeni bakkan ak seeni alal mu jaayee leen ko àjjana kon jullit bi day seet ne moomul dara bu mu aj xolam ci lenn àdduna ba nga xam ne bu ëllëgee bu fi jóge loolee dana ko xëccoog yërmande yàlla ndax lépp loo gën a bëgg ci àdduna ba mu fab ab cër ci sa xol sooy dee mooy gën di gaaf gi la gën a sonal mooy li ngay gën a bañ itam ndax bu keroogee bu ruux gi génn bëgg-bëgg yi nga bëggoon ci àdduna ñoo cay jàpp di ko xëcc jëme ci àdduna malaaka mi di ko xëcc jëme àllaaxira bu ko defee xëccoo boobu ak yéex gi yow gi di yéex a génn mooy doon tiis wi ak metit gi te waxtu sukkuraat am na ñetti yëf yoo xam ne lenn lu ci rekk nekk doy na musiba benn bu njëkk bi mooy melow malaayika yi nga xam ne mooy rocci roow gi toog ci bënnu nit ki malaayika moomu bu ko aji dund gisoon day xëm ba bëggatul dee ndax raglu nga xam ne munkar ak nakiir ñi ñiy laajte ci bàmmeel rek ko gën a raglu waaye moom moo gën a raglu leneen lu mu doon meneen mbindeef bu mu doon moo ko gën a raglu nga xam ne gis ko daanaka dem safara la koy gënal ndax xamagoonu safara mel kooku mooy benn bu njëkk bi ñaareel bi mooy sa ruu gi génn sa jëf yi muy jàkkaar lool ak sa pas-pas jëf yi yi ci dul noonu nam koy gise mooy gën a metti gën a raglu te gën a sibu te gën a ñaaw gën a tàng gën a naqari gisuk malaaka moomu xam ni kon yooyu yëpp lu tiis la beneen bi moo di fi nga jëm te xamuloo fu mu ndax li tax deew bett itam kenn ñaanu ko xamuñu fu muy fekk xelum nit ki ak xolam te sallallahu sallam nee na yuxsharu al mar'u ala ma aasha alayhi ala ma maata alayhi aadama buñ ko dee buy dekki ca na mu dee woon ca melo mu dee woon melo wax xolam toll woon ba muy dee ca lay dekkee te yuxsharu al mar'u yamutu al mar'u ala ma aasha alayhi wa yuxsharu ala ma maata alayhi alama ash alayhi wa alama mata alayhi ñaar yooyu la nit ki ni mu dundee woon ci melo wu mu dundee ci lay deexe dangay gis nit koo xam ne jaamu yàlla ak wax lu rafet ay not ci xelam ak ci làmmiñam ba buy dee ci melo yooyu rek la xolam di nekk ci la xelam di nekk ay bëtam ci lay nekk moom lay gis nga gis nit koo xam ne dafa tàmm safaan moo xam pola moo xam moy la muy carte muy dem ya muy leneen gis ki dana dem bay toll ci sikuraat di ko wax di wax li nga xam ne moom la tàmm wax ndax lamiñ wi day dellu ca lam miinoon xol bi dellu ca lam miinoon xel mi dellu ca lam miinoon loolu mooy yamutul maru ala ma aasha alayhi nit ki ci li mu doon li mu dundoon rek ci lay dee maanaam loo jaay sa dund loolaa la moom loo jox sa bopp ci bi ngay dund boo dee it loolaa lay féetewoo moo la moom wa yuxsharu ala ma mata alayhi te buñ koy fang bis pénco ba ñu dekki jëm ca bërëb bay ca melowam dee woon melo xolam dee woon wa xelam na kon ba muy dee ca melowoo lay dekkee xam ne kon ba tey dee am na ay melo yu rafet nit ki dee ba di tawat ba génne xelam ci àdduna di xalaat yàlla di xalaat dee am na yërmande waaye ci diggante boobu ki nga xam ne ak farloom àggul woon ci loolu waaye gëmoon na ne yàlla moom lu am la gëmoon na dekki gëm balance yi peese jëf yi gëm bis penc ba gëm siraat gëm àjjana safara dund ci loolu doonte caaxaan yi ak pomi woyafal na gëm ga ba dëgëratul mënatu ko dal di jële ci fi mu dekkee amul kàttanu jële ko fi mu dekkee dugal ko àjjana it waaye ci la nekkoon ba bi muy dee ak jëf yi mu daan jëf ba tey loolu day bëre ak melo yu bon yooyu ñu doon wax mën na koo ëpp doole ba mu mucc jëf kon fi muy njëkk a wuyoo boroom nga xam ne kon pas-pas ak melo yi jëf waaye du jëmmi jëf ci du pay gi melo bi ak pas-pas bi moom la nit kiy gis bu nekkee ci sukuraat bu duggee ci bàmmeel nag ca lay gisee nag jëf jëf ak dëgg-dëgg àqida bi jëf yi am na ci yoo xam ne mu nga ca bunt bàmmeel ba bu nit ki tiimee bàmmeel ba la mu ci ku cee dugal jëf yi laxasu ko am yoo xam ne ñu ngi koy nekk ci ndittal bàmmeel bi bañ bañ ko yor ba teg ko ci yii di ko alawti ko muy yu baax muy yeneen aji texe ji dañ koy daal di xotti lu mel ne tiwo boo xam ne moo jóge ca àjjana ba bët ci bàmmeel bi muy dund dund koo xam ne wuute naa gi mu doon dund ci àdduna waaye du bokk ak dund ba muy dund ca bis penc ba bu dekkee dund googu dana ci yëg lépp lu neex man ci yëg lépp lu naqari dund googu ci la ko malaayka mi di laaje lu doon diineem luy xiblaam luy tegtalam luy boroomam lépp ci lañ ko koy laaje mu mën a tontu dund googu du jeexital ci jëmmi nit ki ci bët yi koy gis di ko xool ndax bu demoon ba nekk suuf it nekk googu mu nekk suuf du tee dund googu moom mi ngi koy dund te nit ñi duñ ko mën a gis foofu la texe nekk fi la texe di nekk wat iyaasu billah mu dem nekkoon toog jotaay yoo xam ne da nga fàttaliku yooyu bokk na ci gën jaamaat gi jaamu yi fekkente nit ki jóge na fi ñaari rakkaa yu mu julli rek gannaaw faatiha lixlaas ak qul yaa ayyuhal kaafiruuna buñ ko peesee mën na koo indil li ñu tuddee saadatal abadiyata texe gu dappetoo ñaari rakkaay yu jàng yu julli gannaaw fatiha inna anzalnaahu fi laylatil qadri fukki yoon ak juróom ñaar li ilaa fi quraysin moo xam si yàlla bu mu doon wala salaatu nabi ñu fab kurusam xippi ay bëtam fekk jamono jum daan nelaw mu wàññi ci def ngir wut njëggal ak wut yërmande yàlla bu ëllëgee su ko xeeb ndax ñu ko waxee woon rek xeet yépp bëggoon nañoo am laylatul qadr gannaaw laylatul qadr nag ñu alquran waxe inna anzalnaahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri xayru min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salaamun hiya hatta matla'il fajr suñu borom dafa saxal ne alquran ñu ngi ko wàcc ci guddi ji ulama yi bari ay coow ci laylatul qadr ban bis ci at mi am ñu ne day wërleelu ci at mi waaye weer wu ne mën na caa nekk ñooñu wax ñi ci dese liñ gën a dëgër wax ñu ne wëndeelu bu nangu nañ ko nekkul loo xam ne ni dañ naan nangami fan rek ci lay doon waaye nag du génn ramadan ci weeru koor rek lay ne weeru koor lay nekk ñu nëbb ko ngir yërëm jaam ñi ndax buñ ko feeñaloon nga gis koo xam ne du woor du julli ba leen xadar ñëw mu woor ko fanaane ko julli daal di toog te kon diine ji niñ ko wàccee woon ak sharia ni mu tëdde jaam ñi dañ koy daal di taxañ teg fee suñu borom nëbb ko jaam ngir yërmande sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom xamaloon na ma leen xadar bi ma ñëw di leen ko wax mu fàtteloo ma ko loolu dafa wane rek waruñu koo xamal nit ñëpp waaye tekkiwul na yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamu ko weesu na xam ko yonent bi xam na ko xam na lu ko wees sax bari na jaam ñoo xam ne sax amuñu asakay asakay asakay daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam te xam bu leen fa xadar ñëwee ñu yëg ko buñ deewoon sax bu ñëwee ñu yëg ko buñ buñ deewoon sax bu ñëwee ñu xam ne guddi gi mooy laylatul qadr laylatul qadr nag bi nga xamee ne suñu borom nee na wàcce na alquran ci guddi googu mu réel mbirum laylatul qadr ba ne wa ma adraka a laylatul qadr ya muhammad sallallahu taala wa sallam ndax xam nga laylatul qadr ni mu toll laylatul qadr xayrun min alfi shahrin xayrun min alfi shahrin la di sababu nuzuul bi ulama yi am nañ ci ay wax am na ñoo xam ne nee ñu mooy wax ji gën a siiw ci giir banu israil ñenn ñu ne shamsuun la ñu ne shamoon la tuddoon junni weer yoo xam ne lu ñu koy dund amee kàttanam di dundal guddi yëpp ci julli ak tudd yàlla bu bëccëgee mu dem di xare ci yoonu yàlla ngir di tuubloo ñi réer mu amee junni weer jóge fi biñ ko nettalee saxaaba yi ñeel ñee ko ñee goo xam ne tax na ñu fàtte seen bopp fàtte li amoon ndorom dabaatal leen xamal leen ne leen am ngeen lu gën loolu waxuma leen li ngeen di jaamu ci at mi ak ànd bi ngeen ànd ak Muhammad sallallahu alayhi nga xam ne mooy yërmande yàlla ci kaw suuf waxuma leen weeru koor waaye genn guddi gi wax nañ la ci xadr rek dundal ko moo gën junni weer yooyu ngeen di wax kon muy may goo xam ne dañ koo beral xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lépp jaam boo xam ne kon fekk nga ko mu mel ne baykat boo xam ne dafa taw ba bàq bi tooy xam ne loo ji rek mu sax bu baax nit ñi ji nga dem di nelaw mu ji ba bàq bi wow mu bañatee taw nag nga amee sa jiwu la mel wala boog bu ca déwén bu tawatee xanaa nga ji waaye ki ko xas ba dundal te dundaloo ko moom dundaloo ko yow raw na la raweel goo xam ne doo ko jotati lu dul ñu fekkee te at yoo xam ne yow dundal nga ko te moom dundalu ko ah ku xamoon nag ëllëg na mu mel doo xeeb dara lépp luñ ne la mën na maye lu mat benn garaam ci tuyaaba dana la jaral sa bakkan bi dana la jaral nelaw dana la jaral noflaay dana la jaral waxtaan ndax bu keroogee jaam bu gënoon a farlu da nga sa jëf bu keroogee jaam bu gënoon a farlu fii ci àdduna dana xeeb jëfam nee ñu ki dem àjjana day ci texe sax ci bàmmeelam te demagul àjjana buñ ko ne woon ñëwal delloo àdduna dana ko bañ ne ci juddu ñu ne ko ñëwal nekkaat liir dellu ci sa biiru yaay ndax xéewal nga muy gis kooka nag li koy jaral loolu lépp moo ci ko fa dellu siwaat àdduna ngir jëf rek a tax ngir dabaatal jëf jëf yoo xam ne bi bu delloo mu jariñ ko njëriñ loo xam ne ndollant lay doon muy sa alal joo yëkkati moo xam na nga ko sarax miskin wala nga jox ko waaye yàlla wala nga def ko ci jàkka wala nga xetlee ko aji lot wala ko jaaxle ko mu doon ndax diine yuminuna bil xay bi gannaaw gëm kumpa wa yuqimuna salaat ak taxawal julli matal ko umma mu yunfiqoon naa ci tegu li nga xam ne yàlla wërsëgal na leen na ko nga yëkkati ci ci xol bu tàll ngir jëmm yàlla def ko ci yoonu yàlla ak na ko te defee rek yooyu yëpp lu ci nekk tuyaaba mënees koo xiyaas ndax ngëm moom dafay àgg foo xam ne ci ngëm mu ànd ak xam nit ki buy nelaw sax ñu di ko bindal tuyaaba buy nelaw sax ay cëram di tudd yàlla cëram yépp du lamiñam rek waaye cëram yépp ba ci deratam ay yaxam ak léppam day tudd yàlla kooku imaan ji sax moo koy maye ndax iman mooy indi xol bu leer te xol bu leer mooy indi al ilmu laduniya daal ilmu laduniya mooy xam-xam bi nga xam ne lañu bind ca lawxu mahfuz sa xol dafa leer leer goo xam ne dafa mel ne seetu jàkkaarloo moom nga xam ne boo xoolee seetu bi di ca gis lale nga xam ne dafa jàkkaarloo moom kon imaan moom mooy jiitu lépp mooy sartu lépp al iman bil xay bi ñetti daraja la ñu wax la rek nga gëm nangu amatul sikki sàkka mooy imaanul ajaayisi niki nit ki nga xam ne dégg nañu ne rek l'islam mooy diine dëgg ji yonent bu tudd muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la suñu borom yónni moo indi alquran ku def lii bàyyi lii bu keroogee nga dem àjjana mu dégg loolu rek gëm ko dogu ci amatul lenn lum ci xalaat ndax lii la muy war a nekkee walla nu muy demee dafa gëm rek ne loolu moom gëm naa ko rek ba mu wóor ko ne wóolu na ko wóolu goo xam ne ni mu xamee mu ngi dund fii mu toog mu ngi fi asamaan nañ ko tiim noonu la ko gëme kooku mooy daraja ji nga xam ne mooy daraja imaanul ajaayib daraja jooju bu dëgëree dana àgg ci fanqal boroom safara ak mépp mbugal mépp xeetu mbugal jëmm ji nga xam ni gëme na ko noonu am nag ay tegtal yu leer ci kaw xolam bu leer ba nga xam ne mooy yakaadu zaytuha yudi walaw lam tamsashu naaru ni nga xamee ne xol boobu noonu la nangoo xëcce leeruk yàlla mu mel ni essence boobu nga sotti ci aset nga koset almet jëme ca balay àgg ca ndoxum essence ba mu tàkk ndax vapeur yi jóg mooy alawtiku safara woowu naka noonu la xol bi nga xam ne bu set ba àgg ci dayub set noonu lay ko leer yàlla yi noonu la boroom di xame yàlla ngëm googu mooy ngëm gi nga xam ne mooy gaawal jéggi siraat bu borom du ko xàmmeek ba nga xam ne julli ñaari rakka moo koy gën a jafe jéggi siraat julli ñaar rakka itam moo koy gën a tiis taxawaay bis ba nga xam ne juróom fukki junne at la ci taxawaay ngëm gi nga xam ne nag moo mel ne jant te gëm yooyu yëpp ay martaba la yoo xam ne nit ki ci jëfam la koy jéggee mën na dem ba ca dayo gëm ba gën a kawe mooy jant ngëm boobu mooy jënd mooy dayob ngëm nga xam nit ki àgg na ci yàqin dëgg mooy xaqul yàqin xaqul yàqin nag mooy ngëm gi nga xam ne danga mel ne yaa ngi janloog li nga gëm moo taxoon Seydina Ali radiallahu taala anhu karam la wajhahu ne bu ñu ëllëg la saa di taxaw it du tax ma sama ngëm dolliku dara du tax it sama jëf dolliku dara xam ne kon kooku àgg na ca dayob ngëm ak dayob farlu mooy ngëm gi nga xam ne daal mënatu la dolliku dara mënatu caa dolliku boo jàll woon ak suñu borom tabaraka wa taala it du ko mukk kooku mooy dayub ngëm martabay ngëm yooyu yëpp nag jëf ak sellal ak bëgg lu baax rek moo cay àggale nit ki bu guddee fan yàlla dimbali ko gannaaw amoon ngeen ay laaj te waxtaan yi man fàtte woon naa ko sax ci takku saani suuf rek xale yi ñëw waxati ma ko wax ma ko bi ma dogee it ma xaw a tawat ba defoon naa ne sax duma mën a ñëw waaye bu fekkee am na yenn laaj rek ñu tontu ci te dellu léegi fekk nag lu mu tuut tuut baax na ndax nit ki lépp lu koy fàttali ëllëgam lu mu tuut tuut rek am na njariñ mu tuut tuut am na njëriñ ndax day dàq li ñuy wax nuur nuur mooy al inhimaak nuur mooy fàtte ëllëg fàtte kiraayu bàmmeel fàtte dekki di wéy ci sa dund rek ni bàyyima yi dunde di toppatoo say soxla ak say mbiri bopp yi fi àdduna rek fàtte lépp moo xol nag ko faral di waxee rek mu mel ni mbubb mooy sol di ko jaaree fu nekk léeg-léeg mu tilim bu tilimee dañ koy war a fóot mu setaat fóot bi mooy dellu ci yàlla ziyaare ay bàmmeel toog ci jàkka jàng alxuraan tudd yàlla ndax say yooyu yëpp ay gànnaay la yoo xam ne ñooy dàq seytaane ñoom la jullit bi di xeexe seytaane ndax seytaane foo toogee féex defuloo dara rek mu ñëw ni muy ñëwee dana woo wala woo ay nit ñëw toog di waxtaan ak waxtaanu àdduna wala mu xiir la yow ci nga dox ba fekk ay nit nga toog di waxtaan ak ñoom waxtaanu àdduna ba jamono bu bari wéy te li ngeen di waxtaane lépp àdduna la amu ci dara lu lay fàttali yàlla nga jóge fa dem ci beneen béréb itam lu mel noonu ne boo si jógee nag dem ci say soxla di leen di ko toppatoo bu ko defee noor a ngoog noor mooy doo dellu si mukk amoon na benn jaamu jaamu yàlla bu doy waar boo xam ne muy bëgg a faatu nga xam ne senn saa su gën a gàtt moo ko defee ñu ne ko ban jaamu yàlla nga gën a xemmem ñu may la ko nga def ko ndax mu gën laa jëriñ ëllëg mu ne ñu waar ma menn masal rek ma dégg ko donte du ma ko mën a jëfe it mu ma gën a ndax tuyaaba ji nga xam ne moom la ndax lii sa alayhi wa sallam nee na inna al malaikata la tadaw ajnihataha li taalibil ilmi ridan bi ma yasna'u kuy sàkku xam-xam moo xam da ngaa jëm ci béréb boo xam ne da nga fa laaj lu la leen toon ñu wax la ko wala da nga fa dégg lu ñuy waare wala lu ñuy wax lu jëm ci ëllëg malaayika yi daañu bég ci yow ba ni nga xamee ne bu nit sañsee nga naan ko nga lal sa sa sa mbubb wala sa morso naan ko dama lay lalal noonu la la malaayika yi defal seeni laaf lañ lay lalal yow mi nga xam ne yaa ngi dox jëm ci béréb boo xam ne da ngay sàkku xam-xam moo xam da ngaa jëm ci béréb ba wala da ngaa toog fi nga toog di ko sàkkoo ak noo ko mën a sàkkoo rek moo xam nu masala ma mën a demee kon lu am a am solo la gannaaw nit ki nga xam ne day wut lu mu xam itam jën ya ca géej ga sax dañu koy ñaanal di ko balul yàlla kon ba tey bëgg a dolliku ci xam-xam am na njëriñ yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan wax ne bu amee benn bis bu mën a ma fekkee te duma ca dolliku xam-xam bis boobu yàlla bu ma ko fekkee noonu nag nga xam ne kon alquran dafa ne innama yaxsha allah min ibadihi al ulamaau suñ boroom moo nee na ñi koy ragal ñi koy ragal dëgg ci jaamam yi mooy boroom xam-xam yi maanaam mooy ñi ko xam xam yàlla nag mën na ñàkk a jóge ci dudul xol bu leer rek mën na koo maye xol bu leer boo xam ne bii dafa set nit ki bëgg yàlla mën na koo may mu xam yàlla wala fi dañuy léeb na dafa amoon ñetti gaa yi ñoo xam ne dañoo bokkoon benn néeg di fa fanaan kenn ki nga xam ne day fanaanee julli ba biir set ki ci def day fanaanee nelaw ba biir set ki ci des day fanaanee ree ba biir set na yàgg ngeen koo dégg ah aabit la aabit ak waliyu ak aalim abit bi mooy fanaanee jaamu yàlla di julli ak a sikkar rek ba biir set aalim bi moom day fanaanee nelaw wàllu bi day fanaanee ree bi nga xamee ne laaj nañ leen wàllu bi yow dangay ngay fanaane ree kii di fanaane nelaw kii di fanaane julli yéen daal seen mbir doy na waar te yéen ñëpp ni ngeen wuutee ngeen bokk benn néeg mu ne waaw man maay fanaane ree li may ree moo di ne rek waa jii di julli léeg lekk iblis ñëw bëgg koo yàqal waaye boroom xam-xam bii nelaw xandooram yi rek mooy dàq iblis bu ko defee bu ne bëxër tiit dana daw xel yoo xam ne mooy tax ma di ko ree moom lay fanaane ree bu fekkee rek yoot ba bëgg a jege rek bu déggee kii ne xur rek mu daal di daw xel woo xam ne <laughs> moom laay ree nag xelam boobu laay ree ah jërëjëf sëriñ bi yàlla nga fi yàgg na nga kanam ah, sëñ Mayacine moo jëkk laaj moom nee na dafay laaj ñaar rakk yooyu sëriñ bi wax mais ba xam boo jullee boo safaa witr ba pare nga koy def wala déet muy laaj bi muurum koor ndax bu jant bi soo ba weeru feeñ mën nga koo génne wala dé wala déet julli guddi bu dee ci weeru koor bu dul ci weeru koor bu dee leelatul xadar bu dee leelatul xadar yépp sopp nañu mu tóol te benn bi nga xam ne moo koy tóolal mujj mooy wéetar kon kon li ñu gën a sopp mooy li ngay julli lépp nga julli ko ba noppi soog a wéetar muy benn rakka boobu lu dul nga xam ne yow da ngay nit koo xam ne ku faral di bari ku bari na la doo faral di yow bu ko defee nag nga safaa julli wéetar bu la yàlla yee ci guddi gi nga julliwaat waaye bu ko defee itam nag danga am ngëneelal julliwaat guddi waaye ngëneelal mujj benn rakka bu tool dana la faat ba tax ne kon su fekkente ne yaa ngi dundal dundal laylatul qadr nga julli li ngay julli lépp ñaar rakkaa yeeg yëpp ba noppi soog a wéetar moom lañu gën a tànn muuru koor itam ulama yi bari nañ ci ay wax waaye ñi nga xam ne ñoo ko nangu gën a gaawal gi ne ñaari fan man koo génnee lu jiitu bis bi maanaam ñu ne gannaaw ëllëg la korite nga génne ko tey li ci gën a sopp nag bala ngay xëy dem ca jullikaay ba nga génne ko joxe ko boo gisee ñi ngi koy jox moom lañu ñu gën a sopp ndax muuru koor mooy asakay koor dañ ne koor dañ koy aj duñu bindagun tuyaaba ji ba nit ki joxe muuru koor muuru koor du faat bu fekkante ne amuloo ko wala nga fàtte ko wala nga nekk foo xam ne mënuloo koo génne ba kor yi gi wéy ba féeg déwén itam foo ko fi mënee génne rek war nga koo génne ko defee nga xam ne kon am na ak yaatu boo xam ne mën na noo ban bane raw ndax bu paasee itam fu ñu ko fàttalikoo rek te am ko mën nañ koo def waaye nag diñ ci gën a sopp ndax ulama am na ñu dem ba ne sax boo jullee ba noppi soo koy def du doy waaye loolu wóorul ndoxul euh, sësuñu ko fenn dañoo sopp daal bala ngay xëy jëm ca jullikaay ba nga génne ko joxe ko loolu la sopp bu fekkente nag war gi moom kañ lay war nee ñu bu weer yu feeñee war na te loolu war googul fi ngay xamee lu tax ñu di ko toppatoo moo di ki juddu ci guddi gi bu fekkee ne dañu ne bu weeru korite yu feeñee rek ki juddu ci guddi gi war nañ koo génneel muuru koor bu fekkee nag dañu ne bu biir setee lay war kon ki juddu ci guddi gi muuru mi du ko war nga xam ne kon bu saanee ku juddu dana la war dana dana la war ndax bi jant di so weer wi feeñ fekk na ngay dund bu fekkente nag kon jant dafa so bañ gis weer wi mu soog a juddu dañ ne du ko war ci ñi nga xam ne dañu wax ne bu weer feeñee lay war waaye war gi teewul ñu mën a génne lu ko jiitu maanaam ba mu waragul nga xam ne waragul waaye xam nga ne warugar la woo xam ne mu ngi salwaas te bu kore gi jotee bu weer feeñee dana la war nga dal di koy génnee tey fekk suba la ñuy wari wala nga génne ko tey fekk gannaaw ëllëg la ñuy wari ulama yi wax nañ ne loolu itam mën na nekk xamoon ngeen itam nag ndax am na ay pot yoo xam ne ci lañ koy nattee wax yi ulama yi def cee wuute ñii dem nañ ba ne un kilo huit cent ñi un kilo neuf cent ñii deux kilos ñii ba dem ci deux kilos cent deux kilo deux cent am na sax ñu ba tey ci lu ëpp loolu waaye liñ ko daan natte daal ñaari loxo yi bi sallallahu alayhi wasallam ñu mu tàllal nii ñu ne nag kon digg bi nit koo xam ne ne loxoom réyul ba mu ëpp loxoom tuuti ba mu ëpp mu tàllal ñaari loxoom sësale ko du ko tàllal ba mu ëpp du ko bank ba mu ëpp lu def koy def li nga xam ne ci lay gën mën a téye lu bari ba mu kooku mooy mudd bu ko defee ñeenti yoon nag sotti mooy saa saa nag mooy benn muur kenn ku nekk saa moom moo la war ci nga joxe ko muy sunna suñu fedd li soo xam ne bépp mi def ku dund rek tey julli rek ngay liir ngay mag ak loo mën a doon fu mu la mën a fekk war na la ba ci bu fekkoon sax am nga ñaari mbubb nga xam ne aaju lool mel ni nga jaay ko jënd ko def ci muuru koor nit it mën na ñu jox ko muuru koor ay muuru koor mu tibb ca génne muuru koor loolu itam mën na ko ndax wa fii aydan law jarat alaayadi sabina alfa dil ilaahi lahadi kaanat ujurul qawmi laaxir mis ujurul qawmi lawalina sadaqa bu mu doon mën na eh, zakat tam mën na ko kon nit ki loolu mu génne ko fi mu toll ci ceeb la gën a rafete ndax sopp nañu ñu ne alquran lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna du ngeen am mukk li gën lu dul ngeen seet la gën ci yéen la ngeen gën a fonk la ngeen sopp ngeen génne ko jox joxe ngir yàlla kon bu fekkee ne nit ki dana dundee dugub di dundee ceeb mu génne ko ci ceeb moo gën te moo ëpp tuyaaba itam ndax ñu koy fay su sañoon ñu fay ko fayu la gën te mooy fayu ceeb yi nga xam ne yëpp mën nañ leen dundee yëpp nag fukk yooyu ci xalil ak yeneen yi ci génnul mën nañ caa génne muuru koor ba ci xaalis tax nit ki mën na koo génne jox ko ndax liñ ci jublu rek li toog ne xorran musliman fil yawmi ngir kenn bañ a ñàkk ba doo mën a julli di toppatoo loo añee wala loo yi soxla ndax bu fekkee ne génn nañ ko teel la koo jox mu da nga xam ne xel sa xel dal na danga am loo jàpp nga mën a dem julli ji mën a toppatoo yi ci des topp mooy Moustapha Mbaye mu ne dafa dafa dégg ñu ne ci guddi leetu xadar benn waxtu boo ci nekk bu ñuy nangu ñaan mu ne ndax loolu am na wala ci waxtu yëpp la ñu laaj bu njëkk bi bu ñaareelu mu ne it dafa dégg ñu ay nit ñu wax ne Eh, jàng alxuraan du jëriñ dara ñu dee lu dul seen jëf laylatul qadar guddi gépp lañu ñu santaane julli ci guddi gépp lañ santaane ñaan ci guddi gépp lañu nangoo ñaan am na ci nag ni mu amee ci ajjuma seen saa soo xam ne ni ñu nëbbee laylatul qadar ci biir weer wi lañu ñu nëbbee saa soosu ci biir guddi laylatul qadar saa soosu am na ñuy wax sax ne géej gi sax ndoxam dana neex dootu wex bu bu saa soosu ak see waaye xam nga ne secret bu suñu borom nangu nangu mu la feeñal kenn mënu koo feeñal ndax mën na neex ci bërëb yoo xam ne ci biir géej kenn ko fa ba di ko mos béréb yee nit ki nekk bu fekkee ne daf koo bëgg ci xelam ak farloom rek bëgg koo xam te du yàlla ko ko xamal yàlla nëbb ko ko mënu la fexe ba xam ko saa soosu mën na gudd mën na gàtt saa soosu moom loo ci ñaan moom dogu nañ ci ne moom faw mu am waaye guddi gépp nag mooy moom la barke bi nekk guddi gépp inna anzalnaahu fii laylatin mubarakatin guddi gu ñu barkeel gi guddi gépp lañu ñu barkeel ndax ci la alquran wàcc guddi gépp lañu ñu barkeel ñaareel bi alquran ku ko jàngal nit du ko jariñ dara borom alluwa yu gàtt yi ñoo koy wax an wax yàlla adduna li ñëw ci adduna alquran a ci gën a foor moo gën a foor kaaba gi gën a foor jullit ñi gën a foor malaayika yeeg yonent yi gën a foor lépp artikus ndax melo la ci melo yi suñu borom yi te suñu borom dendul ak dara daraam dendul ak lenn alquran ci yéene ji la aju bu fekkee ne yaa ngi koy jàng ndax jaam bi bu fekkee ne mu ngi jaamu ngir boppam di wut tuyaabaam xamul daañu ko nangu xamul duñ ko nangu waaye ni nga xamee ne boo dee ñaanal nit nit ki mu ñaanal boppam ni ko keneen ñaanal ko gën a amee solo noonu la itam jëf ju baax joo xam ne danga nga koo jëf ba noppi yéene yool ba keneen mu ëpp solo alquran jàng ko nga xam li muy tekkee nga ñàkk koo xam lépp moo gën ci jaamu yàlla doomu aadama bi sañ na waxuma la li mu jàng alquran waaye li mu julli ak li mu mas a jaamu yàlla lépp li ci dul farata mu may ko nit loolu mën na ko mu may ko nit alxuraan nag boo ko dee jàng ngir yàlla nga xam ne tuyaaba ji xaraf wu nekk ñeent fukki junni yiw nga yéeneel ko diw moo xam da nga koo def sarax ndax ku ñuy sarax la danga nga koo defal addiya ndax ku ñuy jox addiya la wala sa mbokkum jullit la moo xam ne rek daf fee jóge nga di ko ñaanal la dana ca jot amul sikki sàkk ci ne dana jot yool ba ñi nga xam nag ñooy wax ne alquran ki ko jàng ki ko jàngalee jëriñ dañoo yemale alquran ak waxi mbindeef ndax dégg naa ko naan toujours ma di ko nettali koo xam ne day nirale alquran ak code de la mu ne ni nga xamee ne code de la lim lay digal ak lim lay tere boo ko ormaalee wéy ca doo def accident alxuraan itam noonu lim lay digal ak lim lay tere boo ko bàyyee da texe ëllëg boo ko bàyyiwul nga lakk ni nga xamee ne code de la route boobu lim lay digal ni mu la mën a jëriñe boo ko defee boo ko baxaloon naan wala nga takk ko du la jëriñ dara yi du la tee def accident boo deful li mu ñu ne alxuraan itam boo ko naanee muy saafara wala nga takk ko du la jëriñ dara dégg ngeen loolu kenn mas na dégg wax ju gën a ñaaw jooju wax ju fa gën a dellu gannaaw ju ko gën di gàtt xel wala gëma di yàlla gëmadi yàlla la ndax ñàkk xam yàlla la li ñu wax ne saa du taxaw mukk te am ku nekk ci kaw suuf ku gëm yàlla tekkiwul ne toujours ma di ko wax tekkiwul ne nit ñi dañuy dem ba bàyyi lislaam waaye dañuy dem ba ngëm yi wàññiku yu bari ñu ko gëm dañuy dem ba dootuñu gëm wilaaya dem ba dootuñu gëm sharaf dem dootuñu gëm barke alquran dem ba dootuñu gëm karaama du dem ba yooy ci la ñuy tàmbalee di weddi di weddi ba àgg ci nii naar yi mel nga xam ne lépp luy barke dañ koy weddi lépp luy wilaaya dañ koy wedd lépp loo xam ne lii du lu xel nangu rek dañ koy dindi mel ni tubaab yi rek nga xam ne seen raison rek lañuy ñuy wéyee maanaam xalaat rek bu ko defee boo leen ne yàlla bu ko neexoon ci kattanam adduna bépp mën na koo dugal ci bën bën bu sañu ne la loolu mënul nekk kon al imaanu bil xay bi amatul nit ñi nag dañuy wéy ci loolu di wéy ci loolu ba nga xam ne rek ngëm gi l'islam trouvé fii des di këpp këppal di julli di woor waaye ngëm ga dëgg fa mu waroon a àgg sori na ko noonu lañuy ñuy demee ba dootuñu gëm bu keroogee nag dañu àgg si ñu ëpp ëpp buntu tuub ba ku tuubati dootuñu la jéggal bu keroogee nag loolaay wéy ba ba saa di taxaw jaam yi nag gis nañ ne seenu ngëm mu ngi wàññi ko ndax fi mu nekk boo demee ci réew yi tubaab yi nax nañ leen. ba dañuy bëgg lépp loo xam ne dañuy yaakaar ne bu ko tubaab bi déggee di leen ree ne dof ngeen rek ñu dindi ko ci lislaam te xamuñu ne bu ñu leen toppee dañuy dem ba weddi lépp ci lislaam ndax diine moom fa mu fa mu tàmbalee rek la tàmbalee wuuteeg xel mooy al imaanu bil xay bi gëm kumpa jëm joo xam ne nit la ne yow ne la jibril day ñëw fii nu toogoon léegi jibril ñëw ba wax na ma nangam te yow gisuloo jibril dégguloo jibril nga ne ko jibril ñëw na ma nga jóge ci yàlla wax na ma nangam kooku el imaanu bil xay bi rekk ko mën a may nit ngëm nag wërsëg la wu yàlla joxe daf koy séddale ko ci nekk ak lëm la yéene rek waaye ñàkk xalaat ëllëg day woyefal ngëm ñàkk jëf di ko sellal day woyefal ngëm noor ci àdduna day woyefal ngëm toppandoo ku gëmul yàlla day woyefal ngëm po mu bari day woyefal ngëm topp bànneex mëpp day woyofal ngëm dem ba loo gis itam bëgg koo àttee sa xel day dindi ngëm foofu nag la gaa ñoo ñuy toll moo tax ñuy wax yooyu waaye alquran moom barkeem alquran wala war na sur wala war na quranan suyirat bihi aljibaalu aw qutti'at bihi alardu aw kullima bihi almawta alquran law anzalna hadha alqurana ala jabalin la ra'aytahu xaashi'an mutasaddian min xashyatillah xanaa ku nekk jàng na ko alxuraan lu mu mënul amul kàttanu alxuraan barkeem sax xëjul ci àdduna nga jàngal ko sa bopp ak ñu jàngal la ko ñooyam képp xanaa kon ku saraxel nit ku dee du ko jariñ dara xanaa kon ku taxaw di jullee nit ku dee du ko jariñ dara kon lu tax ñuy jullee néew yi lu tax ñuy jéggalul néew yi xanaa boo dee julli sax boo dee taaya boo agsee ci taaya da nga ñaanal jullit ñépp ñaanal sa bopp kon gannaaw nit mënula jëriñ moomam dara kon loolu lépp ay caaxaan la soxlawul nit kon da wax ne yonent bi li mu fi indi am na ci yoo xam ne amul njëriñ yu ci bëri amul njëriñ alquran ñu bëgg ko ñu bañ ko mu neex leen mu naqari leen dana jëriñ ki koy jàng di jëriñ ki koy jàngal waaw bu ko seetee ulama yépp wax nañ ko ñépp nañ ci te loo mu ne bi demee ko am fukki at juróom la commencé di gis règle waaye nag daawul fay gis yooyu mu daan dog bi mu demee ba am ñaar fukki fan nag la commencé di fay nga laaj ba xam dinañ ko jéggal loolu nga xam ne faatoon na ko fay ko waaw mu commencé di ñaar ñaar fukki ñaar at mu commencé di fay loolu mu passé woon bis yi ko bis yi nga xam ne faatoon na ko mu ngi laaj ndax ba xam dinañ ko jéggal li ko faatoon wala déedéet waaw mu fay ko fekkee réere woon na bis yi nga xam ne daana faatoon na ko maanaam xamul yàlla la bis daal waaw waaw boo gisee ñuy wax tuub innama tawbatu lillazina ya'maluna sawa bi jahalatin summa yatubun min qaribin fa ulaika yatubu llahu alayhim wa kana llahu aliman hakiman wa laysat tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-mawt qala inni tubtu lana wala allazina yamutuna wa hum kuffar ulaika habitat a'maluhum tuub mooy nit ki def dara dem ba rëcc ko xam ne baaxul mu rëcc ko fasatu ko yéenee def mu tuub ñetti charte yooyu charte bu njëkk bi mooy na ko rëccu ñaareel bi na fas yéene du ko defal ci mukk ñetteel bi na ci dabaatal lu mu mën koor ak julli lu ñuy laaj ëllëg la julli nag lañuy ñuy laaj ci mboolem jëf yépp kon bépp genn julli goo bàyyi rek war nga koo fay boo xasee nag xas nga bàyyi ko nag ba noppi nga tuub bàyyi gën ko bàyyee woon fay ko jeex na yàq ko bàyyiwul woon a yem sallallahu alayhi bi nga xamee ne Omar ibn al-As dafa tuub si ci atum juróom-benneel ma jóge Màkka moom mook Seydina Xaalid ibn Walid ñoo tuubandoo bi mu ñëwee ne yonent bi sallallahu alayhi wa man de dama bëgg a tuub maa ngi tuub si waaye li ma def moo ma jàqloo mu ne ko gàddaay day far li ko jiitu tuub day far li ko jiitu jihaar day far li ko jiitu kon tuub day far la ko jiitu ñàkk julli ga mu ñàkkoon a julli bu demee ba tuub te matal sart tuub matal sart tuub bi mooy ñett yi may wax dañ ko koy jéggal rëccu na ko fas na yéene dootu bañ a julli mukk lim ci mën ci dabaatal dabaatal bi mooy fay fay gi xam na ñaata at ndax nee na fukki